mooy lan xam nga ne hadis bii nii de toute façon ñoom ñaar ñoo bokk moo tax nañ ko ci teg rek nañ ko ci teg après ñu ñëw fii wala nañ wax lii ba pare après bu ñu ñëwee ne loolu moom gisoon nañ jàngati foog naa loolu moo tane <laughs> Seydina Abu Hurayra radiyallahu moom la imaamu Nawawi teg muy hadis 826 mu ne wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam idaa qaama ahadukum min majlisin thumma raja'a ilayhi fa huwa ahaqqu bihi rawaahu muslimun rahimahullah saydna abu hurayra radiyallahu anhu mu ne wa an abi hurayrata saydna al imam an-nawawi rahimahullah mu ne te ñu ngi jële ci saydna abu hurayra radiyallahu anhu anna rasulallahi te ne ndawal yàlla la saa sallam qaala nee na ida qaama ahadukum bu kenn ci yéen jógee min majlisin ci bërëb bu mu toog jataay summa raja'a ginnaaw gi mu toog par exemple jóg dem bi tuuri ndox wala dem am lu muy def ñëwaat fa huwa ahaqqu bihi moo gën a yey ci place boobu ku fa toog da jóg waaw man na leneen ah sëñ bi fii maa fi toogoon de loolu am ci droit voilà bu dee yàggul léegi nag loolu nag la imaam imaam hadis boobu nee na rawaahu muslim dinañ ci ñëw léegi dañ koy booleeg bii kon. comme que jàng nañ ko nañ sax taxrij bi après waaye nañ topp la al imam ibnu Battal nekk di wax nii di wax ñi nga xam ne ñoo ne lii dafa xaraam nga daan la donc yenente may sa salaam moo ne képp koo xamante ne nii yellul liman sabaqa ila majlisin mubah an yuqaama minhu waxtajju bil xadiis mooy xadiis bii ñu tudd léegi moom lañ euh, layoo ne bu kenn jógee ci bërëb Ah daal di ñëwaat moo ci gën a yee xaalu falamma kaana haqq bi bi nga xam ne kon moom nit ki ci lay nekk ki nga xam ne moo ci gën a yey ba'da ruju'i ginnaaw bi mu ci bi bu jógee ci bërëb bi dem bu ñëwaatee moo ci gina a kon kay sabata annahu ah, haqqu qabla an yaqum kon kay loolu day sax ne loolooy akam akam la woon bërëb boobu laata mu fay jóg comme que bu jógee dem ñëwaat am ku fa toog am na droit akam la mu ne ko jógal kon kay mooy ba mu fa waaw mu ne wayata ayam te lii li koy dëgëral ñooñ ñu ne lii dëgëral suñu wax jii mooy ne mooy jëfu Seydina Ibnu Umar bi nga xam ne moom lañ wax ci hadis bi ñu bi ñu nekk nii nga xam ne dana Ibnu Umar de bu kenn mësoon a jóg radiyallahu anhu ngir moom day doon nag voilà léegi nag mu ne waaye nag wa ajaaba man hamalahu ala adab anna al mawdi'a fil asl laysa mil ko qabla al julus wala ba'da al mufaraqa fa dalla ala anna al murada bil haqqiyya fi halati al julus al awlawiyya fa yakunu man qama tarikan lahu qad saqata haqquhu haqquhu jumlatan wa man qama li yarji'a yakunu awla kanta ji ne ngir adab la ñu tontu ne la non non non ñun d'accord uñ ci loolu waaw ndax bërëb bi waa ji da koo moomul place bi mu toog est ce que moo ko moom moomu ko laata bu fiy toog moomu ko kon nag ginnaaw bi mu fi jógee moomu ko te bi mu fi toogee sax da koo moomut kon bu fi jógee moomu ko kon loolu day wan ne àqam boobu ñuy wax mooy àqu toog kese la waaw bu toogee bu ci njëkkee toog moo am awlawiya bi moo am la priorité léegi nag képp kon koo xam ne jóg nga yow sa sa priorité na amatoo ko moomatoo ko waaw waaye nag bu dee koo xam ne dafay dafa jóg ngir dem lu ndaw am lu mu defi kon dem ci toilette yi ñëwaat. dem jàppiwaat yeesal njàppam waa njàppam toj wala njàppam toj na mu dem jàppiwaat eh, kooku noonu moom bu dee loolu kooku moo gën a yeey d'accord nañ ci loolu <laughs> mu ne waqad su'ila Maalik an hadith Abi Hurayra fa qaala ma sami'tu bi imaamu Maalik laaj nañ ko hadith bi ñu fax léegi bi eh, hadith Seydina Abu Hurayra bi nga xam ne moom la ñuy boolee nii te jàng ko léegi eh, ku toog ci bërëb boo demee ñëwaat yaa gina yellu foofu yaa gina yeey foofu Seydina imaamu Maalik dañ koo laaj hadith boobu mu ne hadith boobu mosuma koo waaye nag hadis bi li muy wax wa innahu la xasanun ida kanat tawbatuhu qariba wa in ba'uda fala ara dhalika lahu walakinahu min mahasinil axlaq imam Malik ne ah hadis boobu dégguma ko voilà mooy nit da ngay franc quoi amul xamoo ba pare yow ñu wax la hadis ngay ngay jaay ne da nga koo xamoon ndeke yaa ngi koy dóor a dégg loolu lépp daa bokk ci gré quoi c'est quoi ça ah c'est du n'importe quoi ça am na ñoo xam ne dañoo amul benn modestie waaw ah. bu ñu nee fenn dégg fa lu bees comme que ki ko wax jàpp nañ ngir wan nit ñi ne xamoon nañ ko ndeke xamuñ ci tus léegi lañ ko dégg ñuy wane ne xamoon nañ ko di kii nag ni jéem a kii te xamuñ ci dara xam masuñu koo xam ñu ngi koo dóor a découvrir imaamu Maalik ak ki mu toll ñu wax ko xadis bii nii mu ne xadis boobu man masuma koo dégg ah waaye nag waaye lu rafet la bu dee ne dellu waa ji kii nga xam ne laa toog jóg war a ñëwaat bu dee dafa jege waaw loolu moom de rafet la bu ñëwaatee moom moo fa gën a yell waaye bu dee dafa sori comme lan exemple yow ñu julli tisbaar yaa ne woon ci place bi après nga dem takkusaan jot nga ñëwaat ne léegi fekk ku fa toog nga naan ko jugal déet waaye foofu dañ naan la hee bokkoo ci ah voilà waaw walakinahu min hasin al akhlaq wala sax bu dul comme tisbaar ak yooyu takkusaan mais bu yàgg dem lu yàgg daal di ñëwaat ah ci teddaale jikko la nit ku gis daal di koy may bu ko neexee lool ci rafeti jikko la waaw mu ne imaamul alxaafid ibn Hajar mu ne wa qaala al-Qurtubi mu ne al imaam al-Qurtubi wax na ci al-Mufhim muy sëriñu borom tafsir bi mu ne rahmatullah alayhima haaza al-hadiis yadullu ala sihhati al-qawli bi wujuudi bi wujuubi ixtisaasi al-jaalis bi mawdi'ihi ilaa an yaquuma minhu wa maa ihtajja bihi man hamalahu ala al-adabi li kawnihi laysa milkan lahu laa qabla wa laa ba'da laysa bi hujja <laughs> al imaam al-Qurtubi rahimahullahu ta'aala mu ne hadiisu Abu Hurayra bi bu kenn jógee ci ba jataay ba dem moo fi gën a yell yelloo <laughs> kon kooku ñëwaat moo ci gën a yelloo mu ne waay yow hadis bi dalil la waay ci wérug ñi nga xam ne dañu ne ku toog fenn ab bërëb jóg ah waa ji bu fa toogee moo ci gën a yeey jamono ji mu fa toog moo ci gën a yeey keneen ba keroog mu fay jóg ak hadis Seydina ak Ibnu Umar bi surtout bu kenn yëkkati kenn ci bërëb doon toog ba pare di fa toog mu ne xaris bi moom loolu dafa leer quoi eh, ku toog fenn yow yaa am àq boobu yow yaa ko moom yaa ci gën a yey kanta ñi nga xam ne dañ naan ngir ngir ngir ngir teggin la ndax waa ji moomul woon bërëb ba ba laata mu fay toog ak bu fa toogeeg yooyu mu ne loolu du lay way ah waaw ndax ñun li am naa nus muslimu eh, eh, hmm? ah nusallimu annahu ghayru milkin la ñun dangu nañu waaw d'accord nañu ne mais moomu ko ah, lakin yaxtassu bihi ila an yafragha gharaduhu fa sara ka'annahu milku manfaatihi voilà fala yuzahimuhu ghayruhu alayhi waaye d'accord nañu loolu d'accord nañ ne moomu ko tey du moo ko moom place boo xam ne moo ko moom bu doon bu deewoon tey ñu miraas ko déedéet <laughs> waaye le fait moo fa toog am lu tax mu ñëw fa comme julli wala fekk benn jota ayu xam-xam wala benn réunion bu ñu woote ci jàkka ji mu ñëw ak si toog ma ne la ko tax a jóg mu nga fa nekk toog noone moo ci gën a yey keneen waaw da am comme ci moomeelu li muy jaranjoo te kenn nag warula ñëw di ko raj-rajloog moom di ko xëccoog moom ci kaw loolu waaw kon nag loolu lu ama am solo la waaw <laughs> waaw léegi nag al imam al qadi iyad daal di indi lu am solo mu ne ixtalafa al ulama fi man i'tada bi mawdi'in min al masjid lit tadris wal fatwa lii xam nga imaamul Nawawi tuddoon na ko léegi al imaam qaadi mu ne boroom xam-xam yi wute nañ ci ki nga xamante ne dafa dafa miin benn bërëb boo xamante ne ci jàkka ji ngir foo xam ne moom fa lay jàngalee wala lil fatwa wala mu fay toog bi def fatwa léegi mu ne fa xukiya an Maalik annahu ahaqu bi idaa urifa bi imaamu Maalik jëlee nañ ci moom nettali ci moom que ne kooku moo fa gën a yey kooku di jàngale bërëb boobee bu dee xame nañ ko ko waaw qaala walladhi alayhi al-jumhur anna hadha istihsan ñu ne loolu dañ koo rafetlu kese waaw walaysa bi haqqin waajib du aqam bu bu bu bu wara waaw mu ne wala allahu muraadu Malik mu ne amaana nag imaam Malik lii la ci jublu voilà mu ne wa kaza naka noon qaalu fi maqaa'idi al-baa' min al-afniya wa turuq allati fi ghayri al-muta fi ghayri mutamallika ah, qaalu man i'taada bil juluus fi shay'in minhaa fa huwa ahaqqu bihi hattaa yutimma garada garadu waaw mu ne naka noonu li ñu wax ci jàkka yeeg yooyu naka noonu bërëbu place u marché yeeg yooyu ah ak ci yoon yeeg képp koo xamante ne nii moom daa toog benn place installé fa wala ñu miine ko fa ah suufu garab gee de commerçant diw moom ci marché hebdomadaire bi xew jab yi nga xam ne moom eh, moom moom moom moom ay bés lay xew moom lañ xamee ah jaaykatu dàll bi di eh, jaay jaaykatu dàll bi moo fay ne saa saa su ne ñu xamee ko kooku amul droit benn waaye jógee na la benn bés daal di ko fay jiit daal di koy dame le pion daal di toog nag installé ay bagages di jaay mburu eh, ah déet saa yow kii jaaykatu dàll bi lañ fi xame woon monsieur Ndiaye ah léegi yow kon dangay ngay jóg ah. <laughs> <laughs> moom moo ci gën a yey ba ba la ko fa taxoon a jóg waaye lool mooy fekk mu nga fa voilà fekk mu nga fa. mais bu dee ne bërëb bi dañoo ñëw loolu mooy fekk mu nga fa kooku moo ci gën a fekk parewul bu paree jóg nag bon dàll yi daa gaaw a jar parce que njaay daal bi mu tegee dàll yi gars yi dañ koo sëqatoo mu jaay ko dem léegi ah jaay ko mburu bi wala jaay ko tu nen bi bu neexee ñëw dal li occupé place waaw mooy léegi nag mu des ah, ah, attention parce que li nga doon wax léegi ah marché bi sawaay hebdomadaire la ah léegi est ce njaay dañ koo xamee fee rek jaaykatu dàll bi léegi bërëb boobu kenn mënu ko ah, kii dañ naan non loolu moom bokku ci loolu bokku ci parce que quand bërëb bi moomu fekk mu ngi fi installé wu moo ci gën a yey mais jóg boobu parce que mooy jóg bi jóg bi bu demee est ce que jóg boobu jóg parce que bi di marché àllarba <laughs> njaay di fee àllarba bii léegi àllarba bële am ku ko fi jiitu léegi dañ naan waa ji ko fi jiitu ah, non non non jàllal déet kenn du na ko jàllal laa wax non jàllal fan <laughs> non fii da fekk xarabam la ko tax a toog foofee lu ko mooy njaay ma bu ci pare pare na ah. kon loolu lu ama am solo la <laughs> waaw léegi euh, loolu la al imaamu al imaamu rahimahullahu taala wax ni muy al imaamu al qaadi al al al al qaadi Iyaad ah rahimahullah ah, <laughs> kon mu ngi noonu quoi. Euh, loolu daal lu ama am solo la mooy léegi nag mu def léegi man euh, bu mu ñëwee ci jàkka euh, ma ñëw daal di toog imam bi di xutba après sama njàpp toj ma jóg dem waaw yow loolu boo ñëwaatee yow yaa gi ne yey ci place boobu parce que mooy li yoneen saa sala wax ci hadith sayna Abu Hurayra bi nga xamante ne moom lañ la wax sànq waaw eh, bi nga xam ne moom la wax bi nga xam ne moom la wax moom Seydina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu wa arda ne yore saa saam nee na ida qaama ahadukum min majlisin bu kenn jógee ci bërëb summa raja'a ilayhi fa huwa ahaqqu be ku jóg ci place daal di ñëwaat toog fa kooku moo ci gën a waaw loolu moom loolooy régler débat bi foofu mooy nit ki mënu la ñëw ne bon ah de a jógoon ah, ah non non c'est quoi la place ah. ah, parce que yonent bi alayhi salaatu salaam nee na képp koo xam ne dafa toog ci place Abdullah mën a eh, eh, ñëwaat kooku moo ci yey voilà te hadis boobu Abu Dawud solo na ko na ko imaam muslim tamit solo na ko al imaam ibnu maaja rahmatullah ala al jamii moo tax al imaam an-nawawi rahimahullah mu ne mu ne ah hada al xadis xadis bii xam nañ dañ koy booleeg bii wax nañ dinañ def taxriij bi léegi defaguñu fii man jalasa fi mawdi'in min al masjid aw ghayrihi li salaatin mathalan tumma faaraqahu li ya'ud fa in faaraqahu li yatawadda aw yaqdi shughlan yasiran tumma ya'ud lam yabtul ixtisaasu bal ida raja'a fa huwa ahqqu bihi fi tilka as waaw mu ne hadis bi day ware ne képp koo xam ne dafa toog ci bërëb ci jàkka wala lu dul jàkk ngir julli ah, par exemple ginnaaw gi mu jóg palaas boobu ngir ñëwaat kooku bu dee dafa jóge ci jàkk place boobu ngir dem jàppi walla mu dem faji benn soxla bu gàtt ñëwaat bu gàtt mu ñëwaat le fait que place boobu moom la jagle moom lañ ko jagle woon moo ko moomoon moo ci gën a yey loolu tojul de yàquwul moo tax bu ñuy rey mën a yëkkati ka fa toog ne ko ah sëñ bi maa fi toogoon léegi de waaw waaw moo ci gën a yey ci julli joojee mu ne fa in kaana qad qa'ada fihi ghayruhu falam falahu an yuqima bu dee keneen dafaa toog am na droit bu boobaa nag ne ko sëñ bi may ma comme li ñu wax léegi waaw mu ne bu boobaa nag waa ji fa toog warul nekk ah non non non non comme li ñu wax sànq ah non wa alal qaa'idi ma ne ka fa toog balaasam an yufaariqa daa war a loolu dafa war amul ñu naan ko non day war a jóg takkale ko bërëb bi waaw ndax hadis bi waaw mu ne haadaa huwa sahiihu inda ashaabinaa lii ma wax imaamu Nawawi rahimahullah mooy li dëgër ci suñu mbokk yi wa annahu yajibu dafa war ala man qaada fiihi mufaaraqatuhu wa idaa raja'a al-awwal loolu dafa war. bu fekk koo xam ne dafa toog fenn mu jóg ngir jàpp yi wala ngir defi lu ñëwaat keneen toog fa dafa war nga jóg waaw mu ne waaye wa qaala la maa lenn ci ci borom xam-xam yi nag nee nañu waaga mustahab parce que ki ne ngir adab la ñu ne loolu ngir teggin la ko mënu wax ne dafa xaram dafa dafa nekk waaye dafa war a jóg par force mu ne loolu dañ koo dañ koo dañ koo sopp quoi waaye loolu nekkul lu war mu ne te loolu mooy mazhabu Malik mu ne wa sawaabu li nga xam ne mooy liy dëgg mooy lu njëkk li waaw mooy wax ju njëkk bi noo ko day jóg parce que hadis bi daa leer nañ waaw waaw mu ne qaala saabuna al imam an-Nawawi mu ne suñu mbokk yi nee nañ wala farqa bayna an yaquuma minhu wa yatruka fihi sajaada wa nahwiha am la mu ne nag amul benn def kii benn différence waa ji jóg toog fenn ci sàppe bi après mu war a dem toilette mu jóg ngir war a jàppiwaat moo xam bi mu jógee dafa jóg te tegu fa dara wala bi muy jóg mu bàyyi fa sajaada wala teg fa kurus bu dee dañ naan ak kurus wala leneen loo xam ne luy wan ne présence am loolu lépp a ci bu ci tegul dara sax bu ñëwaatee moo fa gën yem fa hada ahaqqu bihi teg fa kurus wala sajaada wala lenn luy wane ne moo fi ne woon kenn ñëw jël teg eh, wala sax tegu fa dara waaw kooku bu ñëwee ci ñaari xaal yépp moo ci gën yem waaw waaye mu ne mu def précision qaala ashaabuna wa innama yakunu ahaqqu bihi fii tilka as-salaa wahdahu duuna ghayriha non ci julli boobu kese nag la fa gën a yey mooy tisbaar lañ doon waaji julli tisbaar kese la ci gën a yey moom laa la wax léegi njaay borom borom borom borom marché kii nekk ci garab gi jaaykatu dàll bi fekk ci ci ci ci ci la àllarba gii fi la ñëw installé wu fekk mu ngi fi moo ci gën a yey waaw bu jógee dem jëli ay marchandises yu nekk fee ñëwaat. fekk ay waaj wu ñëw puus ay mbiram toog bu boobaa dinaan ko jógal moo ci gën yee mais bu dee marché bi dafa tas ñu yëkkati marché bi geex na mu loolu mooy comme bu doon julli bi benn julli bi dem na léegi semaine bi ci tegu manuñ ne ah keneen ñëw toog ñu ne ko oye fii jaay lañ fi xamee ah leer toi ah, non dañ naan non loolu moo tax fii mu ne suñu gaa yi nee nañu suñu Shafi'i yi li loolu nag ci benn julli la ah. loolu nag ci ngay régler problème bi nga xam na nga koy gis ci jàkka yi ñu ñëw ci mooy léeg-léeg nga gis koo xam ne day jël ay affaire daal <laughs> dañuy julli tisbaar wala julli tàkkusaan wala lool mu jóg mu ngi dem de jël benn sajaada daal di fay teg ñii teg benn kii di jàpp place li naan jàpp place loolu daganul muy am ci jàkk yi waaw loolu daganul léegi nag moom mu dem léegi laa di tàkkusaan di jot ay vingt minutes avant quinze minutes am ñu ñëw fekk fépp ñu teg fa ay sajaada ci kanam loolu moom ñooñu amuñ droit ci loolu waaw julli bële kese la julli bi ñu fekkee woon boobu kese lañ am droit mais mënuñoo ihtikaar daal di accaparer ay place ci noonu quoi réserver seeni place jàpp seeni place ba pare dem nekk fële doxi seen kii ba moo def iqaam ba iqaam kii rek mu jóge nee rek daal di ñëw taxaw léegi ñi fi njëkkoon a ñëw nag loolu maanute la nga yaakaar wallahi laysa bi loolu du maanute yoneen saa saa waxul loolu ah waaw waxul loolu laa wax amoo droit yow di ko def waaw moo tax sigaada yi ngay gis ñu koy teg yooyu yëpp amul ci amul amul amul droit ci am waa jàkka ji ñoo war a gisante seen biir ñoo wax lu leer te ko yëgle fii fekk ñu ngi julli fekk ñu ngi xaar julli képp ku def ci place toog fi jóg ngir def leneen lu loo xam ne lu ndaw la ñëwaat yaa ci gina yeey mais bu ñu jullee tisbaar ba pare amul jàpp place ngir tàkkusaan xanaa nga toog fii waaw kay bu dee danga fee toog di jaamu yàlla di def ay sikkar ak leneen ba tàkkusaan fekk la fi yaa fi dina lay jógoo bi mais mënoo fay jóge dem sa kër dem sa marché dem dox sa mbir dem dem ji après nit ñi ñëw sa gannaaw ñëw nga teg place ko nga jàpp place toog ba pare toogoo fi newoo fi léegi yow nga xañ leen teel ñëw boobu ak jàkka ak place bu njëkk bi nga xañ leen ko parce que yaa fi teg lii dañuy noonu am nañ droit jël ko teg ko fee waaw jël bagage yooyu nga fi teg tege nee waaw loolu lépp nag buñ bañee lool mën nañ day coow waa jàkka yi ñoo ko war a régler muy imam beeg yooyu ñoo ko war a régler ñoom ñoo ko war a régler nan lañ koy régler ah mooy ñu wax lii ma wax leeral mbir yi jàngal leen xadis yi nii xamal leen ne loolu day dox dëgg la ida qaama ahadukum min majlisin thumma raja'a ilayhi fa huwa haqqu bi yeneen saa salaam nee na ci riwaaya imaam muslim sahih imaam muslim la xadiis bi ne bu Seydina Abu Hurayra ku jóg ci bërëb ñëwaat yaa ci gina yeey waaye nag na fekk na fekk bien sûr mu nekk ngir la taxoon nga toog fa waaye mooy euh, ci waxtu woowu ak tamit la tax objectif ba bu jeexee julli ja jeex c'est fini manoo faa ñëw après à vie place à vie ça n'existe pas ici kon loolu dafa nekk loo xamante ne nii lu ama am solo la waaw nañ ciy bàyyi xel bu baax di ko teew te bañ rek voilà parce man daal euh, bu boobaa yaa ngi yaa ngi tooñ waaw parce que quand ci njëkk a ñëw teel a ñëw def li muy def ñëw jàpp gaaw def yooyu yëpp ak si ñu ñëw fekk ay place yoo xam ne dañ ko daa am ñu ko tëj loolu loolu loolu loolu jaaduwul loolu jaaduwul du tout te charia d'accordul ci loolu waaw kon noonu nag lu am am solo léegi nag mu de <laughs> al imaam ibn Umar radiyallahu anhu <laughs> al imaam an-Nawawi mu ne kanta eh, al imaam eh, kii an-Nawawi li nga xam ne moom la def moom la def xam nga xadiis bee dane wa kaana ibn Umar idaa qaama lahu rajulun min majlisi lam yajlis fi bu kenn jógee ngir may ko place du fa toog waaw mu ne kanta loolu fa huwa wara'un minhu non loolu moom daa nekk li nga xam ne wara'un minhu xam nga lan la mooy euh, kii la nu mu tudd euh, daa nekk euh, ak daa nekk nit koo xam ne dafa sàmm ak sàmm la ci moom moom imaam ibn Umar radiyallahu anhu dafa sàmm lool ndax waa ji boo bëgg jëw jóg ci ci tiiwu nafsam waaw ne léegi boo may naa la man mooy comme si may naa la place bi waaye mu ne déedéet mu ne déedéet mu ne déedéet voilà mu bañ loolu nag imaamu Nawawi mu ne ñaari mbir a am lool ak sàmm moom la walay sa qu'udu fii xaram bu boobaa toog ki mooy nit koo xam ne dama ñëw xam nga dañuy tere nga yëkkati kenn toog fa waa bu dee nit ki moo la gis daal di jóg may la place xam nga nen saa salaam xadiis Abu Bakar bi nettali bi Abu Bakar bi loolu lay wax ba waaji na rajo yeneen saa salaam da jox keneen dana ko déedéet ne tax moom mu ne Abu Bakar ne yeneen saa salaam dafa tere lii léegi euh, mais euh, euh, ci kaw noonu mën nañ da ko tere mais est léegi laaj bi mooy bu nit ki bu fa toogoon daa xaraam ci moom dañ naan ah nit ki de lépp loo xam ne àq la ci nit lépp loo am ne àqu nit la moom ci tiibu nafsam ci lu ko neex mu daal di koy wàcce ne man de bon sede naa ko ñenn loolu lool lu mën a nekk la waaye ngir sàmmoon teg tereg yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu moo tax Sayyidna Ibn Umar doon loon nangu loolu la ne ne par exemple ku mu neex miraas nga am ci am nga ci baat nga ne man nag sama baar maye naa ko ku mu neex waaw kenn du la ah sa xaraam ngay maye noonu bu ko neexee ak xam la mën na koo may naka noonu place bi sa place la am nga ci droit bu la neexee nga séddee ko waaye Ibnu Umar malgré ça képp koo xam ne dafa mës a jóg radiyallahu anhuma ngir may ko place day bañ lu tax Imaamu Nawawi mu ne lool ak sàmm la ci moom te toog bu doon daa ñëw toog foofu lool xaraamul ci moom de. bu dee ne daa nekk ci rida alladhi qaama ci ngërëmu ki nga xam ne dafa jóg ngir may ko place walakinahu tawarraa minhu wal ihtimaal an yakuna alladhi qaama li ajli istahya minhu waaye nag dafa sàmm moom imaam nu Umar radiyallahu anhu bañ a nangu loolu ndax man na possible que ne waa ko gis ah da koo gis xam ne ah ibnu Umar saxaaba baa ngokkat man ma ñëw fii toog nekk ci kanam alors que moom mu ngi ñëw nekk ci gannaaw loolu sawaay loolu day xaw a ñàngu quoi ah mu ne amaana kooku kersaatal ah, loo xam ne euh, du nekk min ghayr kii bi qalbihi ah, euh, euh, ànd xolam ànd ci waaye bon dafa am kersa imaam Ibn Umar lool nag mu daal di tëj buntu boobu ngir daal di mu daal di mucc ci lool wala rek mu gis ne anna al isaara bil qurbi makruh aw xilaafu lawla fa kaana yamtani'u li ajli dhalik li allaa yartakiba dhalik ahadun bi sababihi wala rek mu gis ne al isaaru fil qurab mooy li borom xam-xam yi naan laa isaara fil qurab ku fil qurab amul ëffalaate ci wàllu jaamu yàlla ak jege yàlla waaw lépp loo xam ne dalay jegeel yàlla amul nga naan bon na ko ñoom diw def na ko ñoom diw def waaw mooy boo ñëwee ci yàkka bi sàpp yu njëkk yore saa saa nee na bu ñu xamoon li ci nekk ak noddu ak sàppe bu njëkk kononte kon dañuy tegoo ba bant waaw léegi kon loolu nag mooy kon dañ ciy njëkkante léegi nag moom daa gisoon ne kon loolu jaaduwul comme que waa ji jiitu na ci lu baax mooy bu mu ko sede kenn amaana loolu tamit moo taxoon mu gis ne loolu daal lu ñu sib la nit di ko def léegi nag bu bañee loolu ñaar yooyu yëpp daal di deñ waaw kon nag ngir kenn bañ a def loolee benn ci ñaar yooyu ndax moom kon nag mu ngi ne waaw isaar lu baax la mooy ëffal bu dee ci loo xam ne sa mbiri bopp kese la wala ay mbiru àddina loolu moom euh, wa yusiruna ala anfusihim borom bi da a tagg sax muhaajiru nekk lamsaar yi surtout lamsaar yi noonu lañ meloon dañ doon ëffal ci seen bopp loo xam ne dañ koy soxla waaye ñu bàyyi ko seen mbokk muhaajir yi bi jóge Makka radiyallahu anhum loolu lu rafet la ci seen wàllu àddina ak loo xam ne mbiru àddina la ak yu mel noon ak seen mbiru bopp kefe waaye ci ñu jëm ci wàllu euh, jaamu yàlla la isaara fil qurab kon loolu lu am am solo léegi nag xadiis bii nga xam ne moom lañ ci tegoon muy huit cent vingt euh, huit cent vingt lan euh, muy huit cent vingt six muy euh, hadith ibn euh, Abu Hurayra bi radiyallahu anhu loolu kanakan moo ko solo ginnaaw biñ ko gisee gis nañ ko ci biir dañ naan la al imaamu wax nañ ko sax al imaamu ahmadu sol woon na ko lu jiit na ko al imaamu Abu Daawuda daal na koy solo ak al imaam Ibn Maaja al imaamu Muslim wa Abul Husayn mu ne wa haddathana ba léegi moom mu ngi ni moom ci kitaabu sanam ah hmm? eh? comme bi mu rek bu Seydina Abu Hurayra bi bu Seydina Ibn Umar biñ jógee. ci kitaabu salaam foofu la ko indi ba léegi eh, mu ne léegi baabun idaa qaama min majlisin summa aada fa huwa ahaqqu bihi waaw mu ne wa haddathanaa Qutaybatu ibn Sa'iid mu ne te nettali nañu Qutaybatu ibn Sa'iid di Qutayba ibn Sa'iid ibn Jamiil ibn Tariif ibn Abdillah as-Saqafi mawlaahu al-Balkhi Abu Rajaa as-Saqafi <laughs> al-Balkhi al-Baghlani rahimahullahu ta'ala qala mu ne amarana Abu Awana mu nekk ñoo nettali mooy Abu Awana di al-Waddah ibn Abdillah al-Yaskuri al-Wasiti al-Basri al-Bazzaz rahimahullahu ta'ala wa qala Qutaybatu ayda imam Muslim mu ne imam Qutayba ba léegi nee na Ibn Sa'id radiya rahimahullah mu ne haddathana Aziz jëlee ko ci beneen ta ci sëriñam mu ne Muhammad muy Abdul Aziz di doomi Muhammad mooy kan ad-Darawardi muy Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Abi Ubayd ad-Darawardi Abu Muhammad al-Madani eh, nga xamante eh, ku takkoo woon ak <laughs> imaamu Malik la woon <laughs> eh, Allahu akbar <laughs> voilà bu takkoo woon ak imaamu Malik la woon moom Abdul Aziz ibn Muhammad ad-Darawardi rahimahullahu ta'ala al-Madani kilahuma kon mooy kan Abu Awaana ak kan Abdul Aziz ibn Muhammad ad-Darawardi bu ne ku nekk ci ñoomaan an Suhayl mu jële Suhayl ibn Abi Salih Zakwan as-Samman ah. kon al-Ghatafani mawlaahum al-Madani rahimahullahu ta'ala an abi kon Suhayl jël ko ci baayam di Zakwaan Abu Salih as-Samman az-Zayyat borom import export eh, rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayrata moo ko jël ci Sayyidina Abu Hurayra ad-Dawsi al-Yamani radiyallahu anhu anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala idha qaama ahadukum wa fi hadithi Abi Awaana man qaama min majlisihi thumma raja'a ilayhi fa huwa ahqqu bihi mu ne yonent may saa saam nee na idha qaama ahadukum bu kenn ci yéen jógee mu ne taxawal wa fi hadisi abi awaana bu dee ci càllale bi nga xam ne moo jaar ci abu awaana nag foofu dane man qaama waxul ida qaama min majlisihi ci te bërëbam rajaa ilayhi mu dellu si fa huwa ahaqu be kooku moo ci gën a yey léegi nag loolu taxawoon nañ ci kon nii la ko al imaamu abul husayni rahmatu euh, muslim ibn al hajjaj alhamdulillah Eh, eh, daal di eh, indi li nga xamante ne mooy lii kon xadis yi kantaali ci jëm gis nañ ko bi ñuy gis xadis bi nga xam ne mooy bu ibnu Umar be nga xamante ne gis nañ li nga xam ne moom la ci al imaamu an-Nawawi rahimahullahu taala daal di wax ci al-Minhaj sharh sahihu Muslim ibnu al kon nag mooy ku nekk ci bërëb ba jóg ngir kii lu gàtt dem ñëwaat lijjantiwaat benn affaire wala dem Euh, jàppi wala dem euh, euh, wuyu appel d'urgence boo xam ne urgence la bu am ngir ñëwaat kooku moo gina yee ci bërëb bi bul ñëw na fi loolu daa bokk ci tegginu li nga xam ne mooy aadaabul majlisi mooy lëkkaale bunt bi mooy bokk na ci teggin yéen bu kenn jógee ci bërëb nga bañ a ñëw mu jóg rek nga ñëw toog waaw naan moo jóga ah, voilà déedéet daa bokk ci teggin ka jóg demaat ñëwaat léegi wala demaat même bu dee yàgg na parce que toilette daa am aérant waaw daa am ay rang wala fu sori la nekk waaw yow kaaba gi boo fa duggee ba war a dem toilette saa yow ca biti ngay génn léegi waa ji génn ba ca biti ñëwaat nga naan non nga yàgg ah, non non non loolu dafa yàggal mooy la mbir mi ci aada la tegu bu dee koo xamante ne gis nañ ne boo demee da ngay yàgg parce que kooku toilette nangam ak nangam daa sori loolu yëpp dañ ciy bàyyi xel kook bu ñëwaatee moo fa gën a waaw moo fa gën a yey yow waroo ñëw naan ay wan nangam ak nangam <laughs> loolu nag wute nag boo ñëwee fekk gars yi bloqué porte yi nag ah ñàkk nga sa place boobu <laughs> waaw <laughs> dem ci dowaale di ñëw gars yi tëj kaaba gi mais ah dafa fees del jeex na léegi kenn du nga na euh, yaa cheikh bi expliquer nangam <laughs> non euh, maxluq c'est fini jeex na tëj nañ lépp boobaa yow ñàkk nga bu boobaa waaja nekk yow bu toogee toog toog ba ñëw ba imaam bii taxawal nag yow gisuñu la kenn du ne ah oh eh borom bopp fa kenn taxawaa parce que bi nooy de dégg bu boobaa ba parce que wala wala tadawu furujaati li shaytaani mooy taxaw yeneen saa saa bu ñuy defar tàppe yi aywa taraasu waaw taraasu na ngeen jege comme comme marsus ka annahum bunyaanun marsus boobu alxuraan bi wax mooy comme ni brique yi di tegaloo def leen noonu bu ngeen di julli. pas ñuy bàyyi ay ay loo xam ne muus mu ndaw xaj na ci muus mu ndaw fan waaye yow as bëy xaj fa nga naan lan place boo xam ne diggante ka kii wa yéeg na ngi julli loolu jaaduwul yoneen saa salaam da doon xool lool ne bu leen bàyyi ay ay ay jaar-jaaru seytaan ndax yooyu seytaanee fay jaar waaw loolu nag buñ ko mën da respecté moo tax dañuy dem ci jàkka ba pare suñu xol yi ànduñu waaw da ngay julleeg waa ji léegi ngeen génn daje fee mu ngay xool fee ni gisu waaw di jaayu étranger te yéen te bokkoon léegi bi nga naan salaamaaleykum moo ne woon sa ndejoor salaamaaleykum waaw ëmbal ko nuyoo sax naye ngeen ko ku nekk di di di jaay la la kii quoi rombante mel ni xamante mel ni étranger te ñooy bokk jàkk di ñuy jullee tout temps boo seetloo lu bari li ko waral mooy ñàkk respecté yooyu nabi sallallahu alayhi di wax waaw moo tax war nañu seetaat suñu bopp moom waaw war nañu seetaat bu baax suñu wax bu kon xadis bi ba bokk kon ci aadaabul majlisi wal jalis waaw ka ngay toogal dafa am ay teggin mooy boo toogeek nit mu daal di jóg da a am dars mu dal di jóg dem ñëwaat dem jàpp ñëwaat dem ci toilette ñëwaat yow mi toogal moom amoo droit ñëw toog foofu naan dama doon remplir affaire bi bu ñëwee am na droit ne la jógal waaw waaye buñ leen nee jóg leen ni yoneen saa salaam ne walaakin tawassahu comme ni aaya bi wax waaw yéen ñi gëm yàlla idaa qiila lakum tafassahu fil majaalisi benn fil majlisi fafsahu waaw yafsahi llahu lakum waaw suñu boroom ne yéen ñi gëm yàlla buñ leen ne aywa ci suuratul mujaadila wala mujaadala yaa ayyuhal ladiina aamanu idaa qiila lakum tafassahu fil majaalisi fafsahu yafsahi llahu lakum wa idha qila nshuzu fanshuzu yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir yéen ñi gëm yàlla bu ñu leen nee jóg euh, ndandu leen ah ci jataay yi ci riwaaya Warsh euh, ah fil majlisi faslahu mais jow dañ na leen puusal puusal bu fi nekk lox ñu naan a puusal c'est quoi ça xam nga gars yi léeg-léeg nga gis àjjuma yi moo tax gars yi euh, régler affaire yi ci jàkk yi ba ah, il faut ñu nekk ñu mën a muñ quoi te tamit da nga ciy gis xam ne gaa yi mën nañoo muñ lool da gis yow yow ñii ñoo yor organisation bi sa waay puusal nga ne puusoo waaw non non c'est yow looy kaas bu ñëpp defoon yow yow jàkk ji dafa fees xam nga ne àjjuma la gars yi di ñëw ñii liggéey wàcc ñii di ñëw ñii di ñëw yow ñu ne la. Euh, puusal ne wala boog nga bëgg a toog toog bu confortable voilà mel ni ku nekk sa salon ñu ne la sëñ bi euh, defaral kii am na ko fi xaj nga nga nga bañ quoi. ah non non après je ne pourrai pas je ne serai pas à l'aise ah tu es à la mosquée pour être à l'aise ici mais sois dans ton salon hein non c'est pas comme ça affaire yooyu dañ ko war a bàyyi quoi. ñëw jël place yu rëy naan après xew boo jógee di julli yow fi ngay taxaw léegi entre temps na ñoo xam ne dañoo tëj jàkka ji ne kenn du dugg alors que ñu mel ni yow la léegi ñuy organiser ñëw ne la fii puusal tuuti nangam nga ne déedéet ba pare commencé ku xuloo non c'est comme ça ngeen di def tous les jours quoi non c'est pas normal quoi non non c'est pas souvent non non non qu'il attendez qu'ils léegi yow da nekkul ca naaj wa qu'ils attendent yow yaa ci kër gi ñu clim fi nga nekk nga naan gars yi ci naaj wi il fait quarante cinq degrés dehors naaj wi tapé nga naan nga yow naan gaa xajal leen nit ñi nga naan même bu amul woon waroo doxali noonu bu ñu leen nee randu leen randu leen waaw suñu waroon ne waxuma loolu bu ñu leen nee jóg leen comme ngeen jóg fii parce que fii yow fi nga toog ci yoon la bu ñu leen nee jóg leen fii yow yoon la parce que fii secours yi ñoo fiy jaar te loolu dañ ñoo dañ ñoo tenir ñu respecté ko loo les services de l'État français mën nañoo ñëw buñ xoolee affaire bi ñu demee mën nañu tëj jàkka ji ngir yooyu yéen a ngi jógal nga naan man daa ah, bañ na. waaw ah, non man jërëjëf jërëjëf déguerpissement jërëjëf déguerpissement maa bañ. non loolu yëpp mooy ñàkk dégg diine ak ñàkk xam diine ak ñàkk yaru am les bonnes manières. bu ñu leen lay jóg leen sax jóg leen bu ngeen ko defee yàlla nee na yarfa'illah yàlla mooy yëkkati ñi nga xam ne gëm nañ yàlla te nangoo dégg ndigal waaw ci yéen walladiina uutul ilma ak ñi mu jox xam-xam ñi xam ne ah lii de ndigal la bu jóge ci yàlla ñu xam ko doxe ko ànd ak tiibu nafs seen xol nangu ci ñu ñu kontaan ak nga ngërëm darajaat borom da lay yëkkati waaw moo tax boo seetloo jàkka yi léeg-léeg ñu ñëw dem bay toog fenn am ku la ne ci ñuy organiser da la toogal ne yow yaa ngi ñëw di dox toogagoo bokkul ak li ñu doon wax da ngaa toog fenn te bu dee fi nga toog baaxul bien sûr euh, kii de secours la mais dañ naan la jógal. mais yow yaa ngi ñëw nga gis benn place bëgg faa toog far waa ji ne la xoola toogeel ne xoola déggal digal doxeel aay bu toogal toogal gis nga léeg-léeg place ba nga bëgg ca kanam boo maytuwul yàlla day def ne yow yaa fay taxaw mais bu dee da nga non non non la non parce que loolu amaana yow bërëb ba nga gis lii yonent saa sallam wax ci xadis bi moo ci nekk est ce que amul ku fa toogoon jóg dem di jàppi waa ji xam loolu bañ nga dem fa di fa toog pour waa bu ñëwee la ya da la yëkkatiwaat après yow entre temps fañ la doon wax toogal léegi bu fekk bu fees léegi nooy def voilà moo tax affaire bi yéene non vraiment yal nañu yàlla may ay adab quoi ay teggin yu baax waaw yu diinewee yoo xamante ni mooy yu ànd ak sunna yu doxal waaw kon nag insha allahu taala dañuy yem noon bii di ñëw kon jël na ñaari xadis ma sha allah alhamdulillah kon bii di ñëw ñu gis xadis huit cent vingt